fi kitaabil adab wa fi baabi saadisi wa tis'iin wa an Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu annahu qaala sta'dhantu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil umrati fa-adhina lii wa qaala laa tansanaa yaa ukhayya min du'aa'ik فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما وقال حديث حسن صحيح قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu ñuy indil fii xadis boo xamante ne nii mooy ginnaaw euh, ci buntu bi ñu nekk ci kitaabul adab ci buntu bii di wax baabu wadaa'i saahibi wasiyatihi inda firaaqihi li safarin wa ghayrihi wa du'aa'i lahu wa talabi du'aa'i minhu di chapitre quatre-vingt-seize ginnaaw bi ñu gisee ci xadis ci jotaay bi ñu génn xadis numéro sept cent treize mu ne woon waan abi Sulaymaan Maalik ibn al-Huwayrisi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala atayna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqaaribun tey nu war a gis comme niñ ko yëgle woon xadis bi ci tegu muy xadis Seydina Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu di xadis numéro 714 juróom ñaar fukk ak fukk ak ñeent mu ne waan Umar mu ngi jëlee Seydina Umar ibn al-Khattab doomi al-Khattab radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko annahu qaala nee na istazantu ñaan ndigal damaa ñaan permission annabiya yonent bi alayhi salatu wassalam fil umrati ngir mu jox ma ndigal ma dem umra ji jóge Medina dem makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima daal di dox def umra mooy ziyaare kaaba ga zaadaha sharafa fa adina lii yonent bi alayhi salatu ma ciy jox ndigal ne ma mën ngaa wa qaala mu ne ma la tansana ay bu ma fàtte bu ñu fàtte bu ñu fàtte yaa uxayya yow sama yow sama mbokk min ci sa ñaan yi bu ñu fàtte ci sa ñaan yi fa qaala nee na yonente bay saat sa wax kalimatan kaddu gi yoo xamante ne maa yasuru nii lu ma kontaan loo ma am na lii bi had dunya ma weccoo ko àdduna amoon àddina ku ma ne woon kaay ma jox la àddina ak li ci biir yépp lii la yonent bay saat sa wax nga ñàkk ko ma bañ maa bañ man Omar bay lànk bay ut ku ma lànkale waxu yonent bay sa sam bii mu ne ma bu ma fàtte ci ñaan moo ma gënal àddina laa wax du ma ko weccoog àddina ku ma noroon a <laughs> ñi ñoo xam waxu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax euh, ut jàng xam-xamu hadith jàng waxu yonent bay sa salaam moo gën àddina ak li waaw ku la nar a jox àddina nga ñàkk ko lànkal bay ut ku la lànkale waaw bu la dara bégloo jënd ko waxu yonent bay saa rawatina loo xam ne yow dala ko wax directement comme li mu wax Seydina Umar radiyallahu laa la tansana bu ñu fàtte yaa uxay yow sama mbokku min du'aika ci say ñaan ah, kon nag mu ne wa fii riwaaya am na nag ci nu ñu soloobe xadiis ba léegi beneen boo xam ne qaala foofu dane fa ashrikna waaw boole ñu yaa uxayya ay yow sama mbokk fii du'aika ci sa ci say ñaan boo demee sa ñaan ya ngay ñaan booy umra fële ca Kaaba man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ma ci fàtte nag ñu ci boole bokk nag ñu ci boole mu ne hadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud Sulayman ibn al Ash'ath as-Sijistani rahmatullahi alayhi waaye ba wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah mu ne ba mu ko solowee nag imam mu ne wa qaala dane hadithun moom de lii hadith la hasanun bu baax sahihun bu wér waaw léegi hadith bi walillahi alhamdu wal minna nag rombon na ma ne la waaw trois cent soixante-treize fàttalakul hadith numéro trois cent soixante-treize ci téere bi moo doon chapitre quarante-cinq baabu ziyaarati ahlil xayri wa ma wa mujaalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaaratihim wa du'aa'i minhum wa ziyaarati al mawaadi'il faadila foofu indi woon na ko fi nii la ko indi woon ak li nga xam ne mooy vers ñaari version yëpp euh, ak li nga xam ne noonu la al imaam at-Tirmidhi wax ci wéral gi mu ko wéral ne hasanun sahih waxoon nañ la boobu ne la xadis bi war na ñëwaat xadis numéro 714 walillahi alhamdu wal minna mu ngi nii moo tax lépp loo xamante ne lañ caa waroon a wax <laughs> ay mooy kon gisoon nañ ko foofu mooy du lu ñuy répété waat du lu ñuy jaaraat njàngat yi yëpp mu ngi foofu xanaa bu amee leen dong luñ ci yokk comme niñ ko am baaxee di def mooy xool répété wax li nga xam ne mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak fii nga xam ne bunt bii nga xam ne ci la ko indiwaat te juróom na mu indi ko fële mooy lëkkaale ma bunt bii mooy di tàggu baabu wada'i saahibi ki nga xam ne sa àndandoo la booy dem fenn nga koy tàgg nga koy tàggatoog moom nga tàggatoo moom Seydina Omar radiyallahu anhu dafa ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal ngir entreprendre bépp ab voyage boo xam ne jaamu yàlla la muy jóge fii ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam daan makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa ngir lan ngir umra yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ci digal ba pare daal di koy dénkaane def ci boobu ay dénkaane waaye xam nga hadith yi ñu gis yépp dañ doon gis ay dénkaane la woon waaw ah? bu naa Zayd ibn Arqam bi yonent bay saat salaam doon xutbal euh, nit ñi fële ca Xadiru Xum ah waaw loolu taxawoon nañ ci bañ ko doon dóor a gis mais gisoon waxoon nañ ko bi passé naka noonu <coughs> hadiis Seydina Maalik ibn al-Huwayrith mooy da ko doon dénk da leen doon dénk bi ñu nekkee jeune ñoom vingt ñooñee mbooloo moomee euh, ñëwoon nga xam ne euh, ci yonent bay saat salaam def fa vingt jours après mu gis ne miin nañ daal ñoom daal ah seen ñoom daal nam mu nañ seeni ñooñ mu ne leen dellu leen loolu liñ ci fàtte woon wax te mu feeñoon lool ci njàngat yi mooy eh, dañ ciy jànge di ziyaare waa yiw voilà ndax ñoom dañu ñëw ziyaare ñëw ci yonent bay saa saa waaye dañ ciy jànge sàkku ji xam-xam ak tirxaal fii talabil ilm mooy di laxas di sàkku ji xam-xam eh, eh, comme ñoom ni ñu ko defee ñëw foo xam ne du seenum réew du seenum dëkk muy Madina gi nekk fi ba moo tax bi ñu amee mal du pays wala bokk nekk na ñoo xam ne daal yonent way saa saam seetlu na ne ñoom nam mën nañ seeni ñoñ ah mu ne leen kon man ngeen a dellu ba pare dénk leen ay mbir léegi nag hadis bii nii moom côté bi nga xam ne mooy ci côté tarjama bi mooy eh, eh, eh, wa talabi du'a minhu waaw waaw wa talabi du'a minhu côté boobu la imaam an-Nawawi bëgg a feeñal fii moo tax mu daal di indi hadis bii nga xam ne jaarloon na ba pare ndax yonent way ci boppam nii sangu wala di aadam walaa faxr alayhi salaatu wassalaam moom ci boppam moom mooy sàkku ñaan koo xamante ne nii taalibeem la koo xamante ne nii moo ko yar koo xamante ne nii mooy Seydina Omar radiyallahu anhu kon ñu gis ci te waxoon nañ ko bañ koy gis ci trois cent soixante-treize mooy dañ ci gis ne mooy sàkku gu waa ngëneel di sàkku euh, ñaan wala di sàkku yu mel noonu ci koo xam ne yaa ko gën voilà du ne man maa gën rek voilà man moo nii moom déedéet yow loolu boo ko jàppee sax day wane ne gënoo waaw boos boo leen xeebee day wone na gënoo waaw kon nag mu ngi noonu lii wane ne sa ngëneel nag mooy doo xeeb kenn waaw même ñi nga xamante ne sax dafa leer waaw xal qamari ne yaa leen gën comme lii Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax naa Omar ne teewul muy sàkku ci moom mu daal di koy eh, boole ci ñaanam yi te bañ koo fàtte bu demee ci ay ñaan loolu tamit moo tax sunna la tamit loo xam ne nit eh, di wax nit bu mu fàtte ci ñaan loolu eh, laataan sanaa. Hmm? yaa uxayya waaye euh, <laughs> loolu mooy fii dangay gis sëriñ bi moo ko wax waaw mooy kilifa gi ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bi moom moo ko wax taalibe bi euh, léegi est-ce bi war na di wax lool sëriñ bi ah <laughs> ah fay <laughs> ah sëriñ bi ñu fàtte ci ñaan de ah, ah li gën a mat de ci côté ndax loolu dafa loolu dafa jar a bàyyi xel ci côté taalibe bi parce que sëriñ bi nga xam ne mooy da nga jokku ci moom ngir mu teg la ci loxo yonent bay saa saam tarbiya la tarqiya la tasfiya la ba teg la ci loxo yonent bay saa saam kooku dalaa jàppe ba mu boppam waaw daanaka nag di ko rappeler loolu euh, du xaw a nekk li nga xamante ni ci baabul adab lii yonent bay saa saam muy jàngale. moom mi nga xam ne mooy kilifa gi kooku moom moo wax loolu mën naa nekk te boo fàttale ko ba ñuy gis hadis bi waxoon nañ la ne yonent bay saasab dana Seydina Omar yaa Uxayya léegi est ce que nit mën nañu ñëw naan yonent bay saasab yaa Uxayya kallaa <laughs> jël voilà moom moo tax mbir mi yooyu dafa am solo tamit des fois yoo xamante ne nii dafa jar a ràññee ci hadis yonent bay saasab du lépp lu wax rek dëgg la moom la ñu borom bi royloo mais dafa am yoo xamante ne nii ci baabul adab du teggin ñu koy jokkalanteeg yonent bi alayhi salaam même bu dee ne moom man nañoo waxee man na wax ak ñun mooy bu ma nee ñun mooy ñi dul moom voilà <laughs> voilà <laughs> mooy saxaaba yeeg yooyu ci noo xamante ne nii moom man na koo waxee ne ñun du beneen day dem ci daal yi sens loolu laa la bëgg a wax waaw loolu la waaw moo tax it euh, euh, te dëgg la pourtant euh, loolu ci baabul adab li gën a mat la. ndax borom bi tabaaraka wa moo ne innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg way gëm yàlla yi te ngoy gëm yàlla yi fi ci jiitu mooy rasulullah <laughs> amana ar-rasuulu bimaa unzila bimaa nuzzila alayhi rabbi waaw amana ar-rasuul yonent saa saa moo njëkk a gëm kon mooy première ki nga xamante ne nii mooy première way gëm yàlla waaye eh, eh, eh, déet moom du tax ma ne kon. kii quoi mooy ci li gën a waaw amana rasul bima unzila bima unzila léegi mooy loolu noonu euh, dafa jar a bàyyi xel mooy ki njëkk gëm kon bu yore suñu borom ne euh, ki nga xamante ne nii euh, innamal mu'minuna ikhwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk loolu dëgg la yonent bay saak salaam mi sangu ñëpp ci la ay suñu mbokk la suñu lee su mooy ci côté boobu uxuwatu diin moo tax mu waxoon Seydina Abu Bakar ba muy waaj génn àddina naan eh, bu ma nekkoon di jàng law doon jàpp law kuntu muttaxidan xalilan lattaxatu Aba Bakrin xalilan walakin uxuwatul islam waaw mu ne bu ma doon jàppe kenn def ko xarit koronte kon Abu Bakar laa jàppe xarit waaye nag yàlla mooy sama xarit waaye nag maa ngi moom uxuwatul islam voilà mooy ko eh, uxuwa di jullu Euh, mbokkook l'islam googu nga xam ne moom la borom bi ne innamal mu'minuna ikhwa waaw mais moo tax saxaaba yi ah man bokk euh, gisuma foo xam ne daa am kenn ci ñoom naan yonent way saa saam axaana muhammad wala axaana rasulullah wala yu mel noonu wala yaa axi rasulullah sallallahu alayhi wasallam te moom da koy wax comme li mu wax fii yaa uxayya euh, ak yu mel noonu kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci buntu al aadaab teggin yi nga xam ne nit ki moo tax jullit rawatina ki nga xam ne daa nekk ci yoonu xam-xam rawatina ki nga xam ne daa suubu kooku euh, du nu nekk nu ko neex lay waxe waaw jullit lam daa kese suñu borom dañoo yar ñun ñëpp waaw wax ñu ay teggee yi gën a ak nan lañ koy incarner loolu dafa jar a bàyyi xel du ne rek voilà nañuy wax di wax noonu rek alors que il faut calibrer savoir calibrer see propos say paroles ak nan ngay adresser woo ku nekk moo tax ci kaw noonu ki nga xamante ne nii moom euh, dalaa jàppe ni boppam ak yooyu daanaka naan ko bu ma fàtte ci ñaan loolu du li gën a mat voilà ndax moom moom sa bopp comme boppam la la jàppe ndax <laughs> loolu ñoom ku ko incarné wul mënoo nekk sëriñ waaw parce que borom bi tabaar su yonente bay saa sam moo ne laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi loolu bu dee ne jullit ñëpp la yoon bu ngeen amee dëgg dëgg ngëm yàlla kenn du am dëgg dëgg ngëm yàlla lu dul mu bëggal boppam li mu bëggal boppam loolu bu dee ñëpp lañ koy laaj ñi nga xam ñoo war a nekk crème bi ñi nga xam ne ñoo nekk xawaas yi ñu war a nekk ñu jagoo ñi ñoom ñu war a yar euh, xeetu yonente bi saa salaam ñooñu bu dee ne ñooñu taxawal ko loolu ci xeetam bu dee ne ñooñu incarné wuñ loolu lan lañ ko mën a doone voilà moo tax sëriñ dëgg-dëgg mooy yow dalay jàppel du boppam wala lu ko raw sax voilà léegi kooku nooy de toute façon manulaa fàtte waaw <laughs> waaw <laughs> waaw moom nag moom bu ko neexee nag mu wax euh, lii mais bu ma fàtte ci ñaan yow taalibe beeg yooyu bu ñu fàtte ci ñaan ndax loolu day wane ak modestim ak wàccam te tamit loolu mooy li nga xam ne mooy jikko yu rafet te moom la yonent bay saa saam doxale ki fii kon daal lëkkaale bi kon gis nañ talabu du'a minhu sàkku ñaan ka nga xam ne mooy ka nga xam ne mooy tàggatook yow comme ni ko yonent bi alayhi salatu wassalam dafe fi Seydina Omar léegi nag ci côté càllale yi euh, bii li imaamu Tirmidhi ne hadithun hasanun sahih est-ce que c'est comme ça est que ñëpp ko ci d'accordal loolu loolu taxawoon nañ ci gisoon nañ ko bu baax ndax Asim Asim surtout Seydina euh, Abdallah non euh, surtout Umar euh, ibn al-Khattab Abdallah radiyallahu mi nga xam ne moo jële hadith bi ci ci ci Salim di doo moom itam di sëtti Seydina Umar moom mu jële ko ci Mawlana eh, Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu Asim boobu foofu la affaire nekk foofu moom fa la affaire bi nekk te loolu taxawoon nañ ci eh, bu baax sax taxawoon nañ <laughs> taxaw <laughs> loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna <laughs> waaw moom ak bu dee imaamu Tirmidhi eh, benn yoon bi nga xamante ne nii eh, da mooy fële la ko jële ci kii mooy ci Sufyaan ibn Waki' lool muy beneen problème boo xamante ne yooyu yëpp daal daal daal di woon nañ koy souligner walillahi alhamdu wal minna kon loolu kon ci kaw noonu ñun foofu lañ ci yem léegi nag boo bëggee lu ci gën a gudd da ngay dellu comme niñ la ko waxee ci hadith numéro trois cent soixante-treize wallahu ta'ala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi